ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim satajiduuna aaxariina yuriiduuna an ya'manuukum wa ya'manuu qawmahum kullamaa rudduu ilal fitnati urkisuu fiihaa fa in lam yactaziluukum wa yulquu ilaykum assalama wa yakuffuu aydiyahum faxuduuhum waqtuluuhum xaytu saqiftumuuhum wa ulaa'ikum jacalnaa lakum calaynaa sultaanan mubiinan suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laayaab juróom ñeent fukk ak benn mu ne sa tajiduuna di ngeen daj ñi ngeen trouvé axarina ñeneen ci comme ñu yiis ñi nga xam ne ñoom lañu waxoon ci bii weesu ñoom nag yuriduna ñoom li ñu namm mooy ay yamanukum ñu daal di leen jàmmal mooy am ak yéen ay accord yoo xam ne day tax du ngeen dal ci seen kaw waya manu xawmahum waaye it daal di jàmmal wan seeni ñoñ ñe yéefér yi kene ñoom tamit ci ñoom lañ bokk nii mooy ay façon lañ woon ci arab yi yoo xamante ne nii li ñu bëggoo mooy daal wan mu ñëwee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam wan na ko fii mu ne moom ñun ñii gëm nañu waaye buñ demee ci seen ñoñ ña comme sa village yaag yooyu seen kaw ga daal di leen wax ne ñun gëmuñu bu ko defee mooy ñaari côté yëpp bu ñëwee ci jullit ñi ñu jàppe leen ko mooy jullit ba daal di aar seen dar seen seen deret waaye buñ demee ca yéefér ya ñooñu it xam ne jàpp ne ñii ba léegi ñoom daal ci ñoom lañ bokk moom lay wax nii nag mu ne rek te ñoom nag kullama ruddu du buñ leen delloo ilal fitnati ci kéefër bu dara taxawee lu leen ci lu tax loo xam ne lu leer la lu leen war a delloo ca kéefër gañ ne woon kat génn nañ ci moom lañ leen doon wax yéen jullit ñi urkisu fiha nga gis ñu delloowaat leen te mooy ca kéefër gënum gën a gaaw ndax dañ cee génnul woon sax génnuñ ci woon lu dul ak seeni làmmiñ ngir man leen a ndax léegi nag suñu boroom ne fa in lam ya'tazilukum ñoom ñooñu bu dee ne ñoom daldi wuñ leen beru bàyyi seeni mbir bàyyi leen bañ a xeex ak yéen aw ya way wayulqu ilaykum te tamit nanguwuñoo am ak yéen ay accords yu leer jàmmook yéen yoo xamante ne day tax moom dootuñu ñoom du ñu dal seen kaw ngeen maanaam kóolute ci seen côté wayaku fu ay diyahum te teewuñ li nga xamante ne nii mooy seen loxo yi ci yéen ci di leen lor ak di xareeg yéen ñu mel noonu moom fakhuduhum fu ngeen leen fekk na ngeen leen jàpp def leen ay prisonnier wala waqtuluhum na ñeen ñi ngeen jàpp defi prisonnier neen ni ngeen faat leen haythu saqiftumuhum fu ngeen leen mën a fekk ak fu ngeen leen mën a jàpp rek wa ulaikum mu ne gaa yooyee nag ma tudd wala gaa yi ñii jaal ja'alna lakum alayhim ñoom laa def ci yéen ngeen am sultaanan mooy aw yoon aw ngeen am ñoo xam ne aw lay am pouvoir mubina ci seen kaw bu leer bu wuteeg ñi ma leen waxoon bi ñu tëje woon laay bu njëbee ñu génnoon walillahi alhamdu wal minna mu ne nag wamaa kaana li mu'minin mu ne wamaa kaana warul li mu'minin ci way ngëm yàlla bu góor an yaqtula mu'mina muy rey ki nga xam ne way ngëm yàlla la de illaa xataa lu dul loo xam ne ci njuumte xanaa bu dee ci njuumte walla te lii nag góor ak jigéen a ci yem da lay wax waman la képp koo xam ne dafa faat mu'minan ki nga xam ne way ngëm yàlla la xataan ci juumte fa tahriru raqaba loolu mooy lii nii la koy kafaara nii la koy réparer de mooy bu dee dafa juum rey faat nit lii waxoon nañ ci li nga xamante ne nii ci siira bi leeraloon nañ yi nii façon faat yi nga xam ne ñoo am muy qatlul amdi ak li nga xam ne mooy qatlul xata muy faat gi nga xam ne ak njuumte la ak bi nga xam ne amd la mooy tey léegi nag est-ce que shibhul amdi am na mooy li nga xamante ne nii moom lañ naan lu niroog tey loolu wu jamaahirul ulama min alxanafiyati wa shafi'iyati wal xanaabila ak ñu bari sax ci maaliki yi ku mel na al imaam al qurtubi rahmatullah alayhi borom tafsir bi dane looloo gën a dëgër waaye shibhul amdi luy niroog tay moom loolu am na ci faat kay voilà kanta al imaamu malik rahmatullahi alayhi même bu dee nettali nañ ci moom wax bi wax biñ la njëkk a wax mais loolu gënu la dëgër moom li dëgëroon fi moom mooy ne loolu amul voilà shibhul amdi moom ak ci yeneen am na ci saxaaba yuñ ko jëlee mooy faat guñ naan daa niroog faat moom même al imaam al-Layth mbokkam moomu ibn Saadin aalimu Misra nekkoon boroom xam-xam waa Égypte tamook imaamu Malik ay mbokk lañ woon ñoo nekkoon Médina waaye moom dafa mujjoon dem jóge Médina daal di dem Misra moom al imaam Layth moo male nga xam ne moom la al imaamu Shafi'i yu rahmatullahi alayhi doon wax ne al-Layth afqahu min Malik walakin al-hadd ma Malik al imaamu Shafi'i Muhammad ibn Idris moom xam nga taalib imaam Malik la woon léegi nag bi imaam Malik génnee àddina ba mu dem Égypte mu dem Égypte parce que imaam Layth moo njëkk a faatu imaam Malik léegi mu moom ci wërëm yooyu mu dem Égypte fekk fa taalibe imaam Layth yi moom al imaamu Shafi'i al Muttalibi boroom ngir mi léegi nag mu gis ay mbindam ak njàngaleem ak yooyu mu ne mais ya mais al Layth imaam Layth ndekete moom moo gën dégg fiq imaam Malik foofu sauf que <laughs> sauf que mooy bayre bi ak tamit li nga xam ne mooy ki siiw kee ki nga xam ne kooku la borom bi def ci am njàngaleem barke kooku borom bi imaamu Maalik la ko defal waaye defalu ko imaamu Layth même bu dee ne imaamu Layth ko gënoon dégg fiq nag voilà loolu nga xam ne moom loolu mooy li nga xamante ne nii malgré sëriñam waaw mu ne mooy gis sa sëriñ am koo xam ne bon am na lu ko rawee nga ne kii kat rawee na sama sëriñ lii loolu wàññiwul dara voilà kooku xam nga ne kooku moom newul woon ci fanatisme moom imaam <laughs> moom sori woon nañ lool moom imaam Shafi'i mi nga doon wax naan ja'altu malikan hujjatan bayni wa bayna rabbi doon wax naan man de imaamu Malik man Shafi'i moom laa def lay sama diggante sa borom bu ma demee ci sama kanamu boroom man daal bu ma defee dara moom imaam waa Shafi'i lu tax nga def lii ma ne leen ah sama sëriñ bi wa tax Malik mi moo tax rahmatullahi alayhima malgré ne moo ko gën a dégg fiq dafa nangu loolu voilà loolu wàññiwul dara les fanatiques ak gars yi nga xam ne xamuñu dara rek ñooy jàpp ne loolu moom ak ak ak wàññeeku la ci sëriñ ba déedéet kon nag mu ngi noonu <clears throat> kon boobu gisoon nañ façon faat yi ba defoon nañ ko sax ci archive dagg ko mooy façon faat yi am ak tamit moo nan lañ koy réparé ak yooyu yëpp laay bi moom lay wax moo tax bu ñu xaar di ci taxaw kon nag mu ne képp nag koo koo xam ne dafa faat boo aji ngëm yàlla ab jullit ci loo xam ne ci tay ci ci njuumte la fa tahriru ba mooy ne kooku li muy njëkk a def mooy lan kooku day goreel jaam ndax dafa juum kenn du ñëw ne ko non da ngaa juum kaay ñu rey la man na an nafsu bin nafsi déedéet loolu mooy ci rey te tey waaye bu dee dafa juum kooku moom amul lu tax ñu koy faat mooy li muy def fa tahriru ba day goreel li nga xam ne mooy ab baat mooy ab jaam na muy jaam boo xam ne nag jaam bu gëm yàlla la voilà wadiyatun léegi bu defee loolu waaye day joxe li nga xamante ne nii mooy jamono ya jaam di am wadiyatun ak li nga xam ne diya muy indemnisation ndàmpaay musallamatun ila ahli boo xamante ne nii moom lay jox ña nga xamante ne ñooy ay ñoñam mooy ñoñu ñan ña nga xam ne ñoom la faatal illaa ay yasaddaqu lu dul ñoom ñu ne ko bon ba jéggal nañ la quoi non c'est pas grave ñun bon xam nañ ne tayoo ko ça peut arriver tout le monde ku nekk nga yor sa oto di daw fii wala nga génn di def sa benn kii di def chargement sànni benn peel am ko bu mu dal ko mu faatu wala yow sa bopp ngay daw fil kenn mu daanu mu dee lool ñépp la mën a dal kon ñu ne illa baal nañ la jéggal nañ la waa sa yasaddaqu lu dul lool rek lii lay def fa kaana bu dee nag dafa nekk min qawmin ci ay nit ñoo xam ne aduwwin lakum ñoo xam ne nag seeni noon lañ mooy ay yéeféer lañu ñooñu wa huwa mu'min sauf que ka waaji rey moom ci ay mooy ay yéefér mais moom mooy ngëm yàlla la bu boobaa fa tahriru raqaba bu boobaa it dañuy goreel jaam waa ji mu'minatin boo xam ne nag bu gëm wa in xaw min bu dee ne daa nekk ci ay nit yoo xam ne baynakum seen diggante yéen jullit ñi wa baynahum ak ñoom misaaqun dafa am ak kóllëre ak ab pacte bu dox seen diggante fa diyatun loolu day joxe ndàmpaay boo xamante ne nii musallamatun boo xamante ne moom ngeen di jébbal daal di koy joxe ilaa ahli te ñoñu yi nga xamante ne nii ñoom lañ faat wa tahriru ba waaye boole ci li nga xamante ne nii mooy da ngay goreel jaam voilà da ngay goreel jaam joxe diya ba pare goreel jaam faman lam yajid képp koo xamante ne nii trouvé wul loolu le mooy trouvé wul jaam te trouvé wul yooyu nan lay def kooku moom fa siyaamu shahrayn day woor ñaari weer mutataabi'ayn yoo xamante ne nii dañuy tofaloo dañuy takkaloo tawbatan min Allah lii nag mu nekk ak tuubam goo xam ne bu tukkee ca yàlla lii la teg ngir nangul la sa tuub kon nag boo ci dogee benn naan wax damaa sonn quoi yow de toute façon da ngay recommencer waat xanaa ba mu des bu dee comme ni ñu ko fi waxe woon jouru tabaski ak jouru li nga xam ne mooy feetu euh, korite loolu moom bu boobaa da ngay dog parce que ñaari bés yooyu di leen woor dafa xaram voilà mooy comme ni ngay woor ak ay ramadan di ko woore noonu dafa xaram kanta kon loolu la mu ne wa kaana allahu te borom bi tabaraka wa nekk na te du deñ di nekk aliman aji xamaa kon hakima ki nga xamante ne moo xereña yàq kon nag affaire yaa ngi noonu le léegi nag lii nii léegi nag laaya bi boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ na dafa wàcc ci Ayyash ibn Abi Rabi'a mooy Ayyash mi keroog bi ñuy wax Sayyidina Umar bi ba am nekk Hisham ibn al ñoom la bëggoon a àndal ngir gàddaay yi bi nga xam ne ci la ñuy jóge Makka ñu joxante woon rendez-vous bu ca tanabu tanadu bi bani Gifaar te ndoxu waa banu Gifaar yoo yële léegi ñu ne bu ñaar ñi ñëwee kenn ki ñëwul kenn ñaar ñi mën nañoo dem ba Seydina Omar ñëwee ak Ayyash radiyallahu anhu maa taxaw taxaw gisuñu Hisham ci la ñu dem ne ko kon fitnaal nañ ko loolu mooy ba ñuy gis li nga ba ñuy tudd doon nañ tudd Seydina Omar radiyallahu anhu ni nga xam ne noonu la gàddaaye waxoon naa la kanta loolu ñuy wax dafa wër ci kaaba geeg yooyu yor jaaseem wax la muy wax loolu moom wérul du Seydina Omar dafa laqatu comme ñépp Ayyash la àndal dañoo joxante rendez-vous ngir ngir waa Makka duñu leen gis léegi nag bi nga xamante ne kon bon ci la ñoom Abu Jahlin ak magam bi alxaaris fexe woon fexe ba ñëw comme que ñoo bokk yaay moo ko Ayyash ñu fexe woon ba daal récupérer ko am na nag riwaay bi da ne ñoom ba ñuy dem dañoo àndoon ak benn waay boo xamante ne moom lañ naan alxaaris ibn Zayd boo xam ne moom lañ àndaloon léegi nag biñ ñu la ko doon naan comme nii rek gis nga ñaar ñi bañ ko ne takk ko bam ngodd dugg ak moom Makka naan comme ni ñu def yéen waa Makka comme ni ñu def suñu ku ràngate ku kii te ñàkki wiis yéen tamit ñi gëm yàlla ci noonu naan dañuy gàddaay bàyyi fi lu fi suñu bàyyi maam ne woon def leen leen nii léegi nag alxaaris ibn Zayd boobu ci la woon léegi ba mu demee comme que dañ ne woon yaayam nee na daa dootul dootul naan dootul toog ci kër gi voilà ba ñi ngay léegi ba mu ñëwee fam gaa yi dañ koo yeew yaayam ne ko kat du ma la tekki lu dul ñu nga daal di weddi léegi mu bañ quoi léegi nag alxaaris ibn Zayd bi daal koy wax wax ju garaaw quoi ne ko yow de toute façon bu dee ne yow li nga nekk nii yow ah ah yaa Ayyash yow Ayyash bu dee ne yow li nga nekkoon. Hmm, njub la muy lislaam ah bàyyi nga ko de te bu dee nag la nga njëkkoon a nekk mooy ne lool ak bu dee ne ak ak ak sànku la bu dee moom lislaam ak cànkute la ah jot nga cee dugg waa ji mer na ko wallaahi gis nga ayaas ne ko ma dajateeg yow fenn dinaa la faat yow lool nga may wax léegi nag waa ji tuub entre temps ñëw Medina fekk ayaas mujj na rëcc ba daw léegi nag mooy après la dem Medina quoi bi mu demee Medina mooy xadiisu gisoon nañ ko ci suuratu Zumar voilà léegi bi mu ñëwee foofu nag mu dajeeg moom daal di koy fàtt te yëgu ko après ñu ne ko hé kii dafa fa dafa tuub na mu dem wax ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ko nag kon diya bi da koy joxe ci la laay bi wàcc wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallama ala